bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdalillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yaa ayyuhan naasu ttaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaquu llaaha alladii tasaa'aluuna bihi wal arxaam inna llaaha kaana calaykum raqiibaa yaa ayyuhal laziina aamanuu ttaquu llaaha wa quuluu qawlan sadiidaa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 wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi nekk ci barab bi ñu topp ci suñuy jàngale ñëpp ñu leen di nuyu nuyu bu islaam moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di sant borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbanikoo ci fa seene tàmbali benn jataayub xam-xam boo xam ne ñu ngi ko dippee jalaa'u shamsil hidaaya fi bayaani hadiisil iftiraaqi riwaayatan wa diraaya fesuk jant boo xam ne mooy jantu gindiku nan lay fese mi ngi fese ci leeral xadis bi ñu tuddee xadisul iftiraaq leeral ko ci yoon yim jaar lañ bët ko ba xam wér naam wérut waaye tamit leeral xadis bi li muy tekki al mooy ak tàqalikoo xadis bi ñëw di waxtaane lu aju ci ak tàqalikoo xeet bi leeral yoon yim jaar waaye tamit leeral la muy firi muy jotaayub xam-xam boo xam ne dana am dana jël ay jotaay jotaay muy ab programme boo xam ne ñu ngi ko tàmbali ci tey jii di talaata dëppook vingt set ci jumaadal wala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 yoo xam ne bëgg nañ ñu defal leen ci ak leeral ndax daa bari ay jaxas yu ci am ñu ci wax ñoo xam ne dañuy jaxase rek ak bëgg réeral nit ñi looloo tax nag ginnaaw càkkteef yi bari na diir bu yàgg boobu ba léegi ñu ne kon nag nañ ci def jotaay yii ngir képp koo xam ne dëgg moo la tax a jug soo ko digloo suñ borom tabaaraka wa taala mën na la ci baaxee ak njub di ñaan yàlla mu jariñ ci kon loolu mooy cause bi njëkk ba tax ñu amal programme bi di sant soxna si nga xam ne mooy amal di defar audio yeeg di defar logo yeeg ñoom ñëpp di ci jàpp ak mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi tasaare njàngale yi di ñaan yàlla mu feeñal aw yiw sabab bi nga xam ne itam war naa tax ñu leeral xadis bi ci ba xam wér naam wérut ak itam la muy moo di njaxas mi da cee bari lool kon sabab ba ci njëkk mooy càkkutéef li ñaareel bi mooy njaxas yi da caa bari bari aana ñu ciy wax ñoo xam ne imma yaquluna lil bintisaari wala lil intisaari an nafsi wa imma an yaquluna imma bit tashafi aw at tashahi aw li lilintisaari aw lintisaari madhabin muayyan aw li taasubin li madhabin muayyan aw ittibaai hawa ñu baree bari ñi ciy wax ci xadis bi benn dañuy dimbali seen bopp ngir ne lañuy wax ci xadis bi doonte wérut waaye danañ fexe ba mu wér ngir lan su wéree rek seen bopp dana mën a am ndam nga xam ne ñooñu daal diine ji déggin wiñ ci am wu gàtt la damay fexe ba lañuy wax ñoom kenn mënu koo tebbi bu asamaan si doon baanu sax kenn mënu koo tebbi ñooñu nag la chaque dina taxu leen a jóg waaye seen bànneexu bakkan ak intérêt yi seen bakkan moo leen tax a jóg wala gis ñoo xam ne li tax ñu di ci wax moo di maanaam réglement des comptes xam nañ ne daal am na ñoo xam ne soof nañ leen wala seen manhaj jubuwu leen te ñooña xëy na la ñuy wax ci xadis bi daal doon lu leer nañ ba nit ñi teg ci seen bët xadis bi doon loo xam ne itam lam doon wax lépp ci biir xeet bi te mooy tàqalikoo bi ñëpp teg nañ ci seen bët nit ñi xam loolu ñu baree bari di bàbbikoo ca yoon yi caaxaan yooyee nga xam ne mooy yooni tàqalikoo yooyee di dugg ci ngir nag ñoom xëy na ñooñee di woote ca woote boobee ba nit ñi seen bët ubbeeku loolu xëy na neexu leen léegi nag ngir bëgg a saafara loolee dana tax ñuy jaar ci ay yoon ngir bëgg a wax ne xadis bi wérut di toog ci ay plateau di toog ci ay télé di waxtaan ci whatsapp yeeg réseaux sociaux yi di coow di jaxase rek ngir lan en nga nekk ci seen biir xol ya ci ñooñ ahlu sunna wal jamaa wala règlement de compte wala lañ yanu mu nekk seen biir xool ya ci xeetu coxor ci xeetu iñaan ci xeetu tasaare daawa bi loolu la neexu leen moo tax xadis bi ñu cay waxee nu leen neexee loolu nag bari aana ñoo xam ne ñu baree bari ci ñuy wax ci xadis bi naan wéeru teg lu nekk ñu dugg ci fu nekk ñu jaar fo bëgg koo wéradil am na ñoo xam ne looloo tax ñuy wax wala nga gis ñoo xam ne la tax ñu di ko wax moo di dañoo bëgg dimbale seen ngir seenum ngir maanaam ñoom daal li tax ñuy wax mooy ngir ma ñuy askanoo dañoo bokk ci ñi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne ci tàqalikoo bi ci lañ bokk ñi alayhi salaatu wasalaam doon xibaare ñoom dañ caa duggaale waaye ngir fexe ba génn ca ñoom danañ fexe ba ne xadis bi wérut na xadis bi bu wéree dañuy dugg ci biir parce que tàqalikoo bi dañu daa bokk ci ñi koy sémbale mooy ñoom ñooñee dañoo tàqalikoo yoonu alxuraan ak na nekk ci ay daa nekk ci ay neen te bëgguñ nag nit ñi xam ko moo tax dañañ fexe ba xadis bi wérut kooku musiba la wala ngay gis koo xamee ne day wax ngir par parloo day dugg ci biir wala koo xam ne tey topp bànnee xam moo tax muy wax kon loolu la chakk ci ne bu dajee ci benn xadis boo xam ne xadis bu wér la la chakk ci ne kuy gëstu dëgg soo ko xoolee am lënt mën na la caa jàpp looloo tax mun ñàkk ñu leeral ko beneen cause ba ca desaat itam moo di xadis bi ñàng ngi ñàng ñàng lool li muy waxtaane borom xam firi ko moo doon lu leer nañ ci ay cause ci ay maana yoo xam ne buñ ko firilee ab juli dëgg-dëgg te dëgg tax koo jug dana tiit lool te xam ne tàqali ko baaxul ci diina ci loolu nag la chaque ne fésal ko ci ay audio ki ndéggat ba nit ñi xam ko jullit ñi bàyyi ci xel delluwaat ci alxuraan ak sunna loolu mënta ñàkk ci diina ji looloo tax itam programme bi taxaw kon yi daal yenn la ci ay cause yoo xam ne mënees ko war a ñàkk leeral ñu bàyyi xel ci ne nag am na ñoo ci yenn ci ay woroom xam-xam ñoo xam ne néewal nañ doole xadiis bi waaye nag la chaque ci ne seenub xam-xam foofu lay am du jaagi bi dañ koy wax ngir parparloo wala topp bànneex wala yeneen déedéet waaye sama wax ji ñu ko tax a jug mooy ñiy mbel mbel yi ci réseaux yi jamono ji nekk di ubbi seen làmmiñ ji du coow te dara xamuñ ko ci ilmul xadis xamuñ ko ci xam-xam dara xamuñ ko ci xadis bi li muy waaye danañ fexe ba lëntal ba sànni ay jaxaseeki lëndëmal ci kanamu doomu aadama yi loolu nag jaar na ci sàkku sàkkatu xam-xam yi ñu leeral ko di ñaan yàlla jubluwaay bi tax ñu di ko leeral mu gindi ci ñooñee di def loolee ak képp ko xam ne dëgg moo la tax a jub mbokk yi ginnaaw bi leeralee waxtaan wi ak cause bi tax programme bi ñu tàmbali ko dañuy ñëw ci fa seenee leeral jotaayu tey bi ab laytaay la rek boo xam ne danañ ci waxtaanee tomb yi ba ca jiitu mooy danañ leeral ci ne lay cosaan ci xeetu lislaam mooy ànd te bañ a dàqalikoo kon dàqalikoo bi da caa gaar lu gaar la lu exposé la ci biir lislaam mais nekkutoon cosaan ci biir lislaam lay cosaan ci biir lislaam mooy dàqal mooy booloo loola mooy li wér ah, su tomb boobu jàllee daanaka ci ñetti tomb rek lañ koy tënk danañ leeral li nga xam ne moo di lu munta ñàkk ci xadis bi ci ay tënk yoo xam ne ab laytaay la wala sax bala ñoo ñëw ci loolu danañ leeral ci ne dafa bokk ci yërmande xeet yi mooy suñu borom tabaaraka wa taala yónni ci ñoom ab yónente loolu incha allah mooy tombub ñaareel bi tombu ñetteel bi nga moo koy tam moo koy moo koy ëmb moo koy tëj nga xam ne mooy nekk tàmbalik tijjik waxtaan wi mooy xadiisul iftiraaq anam yi nga xam ne mooy li ci am riwaayaat yi ñetteel yi ci ñëw yoon yim jaar yi nga xam ne mooy réalité xadiis bi ñu tënkal ko jullit bi mu xam ko ba kenn du ko ci mën a naxati su ko defee nag jotaay yi di ñëw dañuy njëkkee ci leeral ahadith yoon yim jaar yépp incha allah ya ca wér ya ca wérut su loolu jàllee incha allah ñu door a ñëw nag ci xadis bi lan lay tekki di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu dégg ak topp mbokk jullit yi la shakka ci ne bu ñëwee ci tomb bu njëkk bi dañuy xam ne lay cosaan ci biir mbindeef yi mbindeef yépp lay seen cosaan moo di booloo nekk mbooloo ànd bañ a tàqalikoo tàqalikoo loolu dafa sosu ci biir xeet wi may nekku ca cosaan loolu lu jar a bàyyi xel la xeet bi xeetu lislaam wii wala sax xeet yi day jiitu woon nekkoon ci lislaam laataa yàlla di yoon yónni yonente yàlla nuuxin alayhi salaatu wasalaam ñoom ñëpp ci tawxiid ci lañ nekkoon ànd seen cosaan ci àdduna bi ba ñuy am benn xeet lañ woon bàyyi ko ci benn askan nekkoon ci lislaam te diine seen baay Adama alayhi salaam loola mooy li wér ci lañ nekkoon lu tollook fukki seekal muy junni at ginnaaw bi ci lañ tàqalikoo daal di juyoo ginnaaw bi nag suñu borom tabaaraka taala daal di yónni ay yonente di ñëw réparer juyoo goog di bigal ña nangoo ànd ca ca ca cosaan la mooy lislaam di xuppu ñooy tàqalikoo borom bi tabaraka wa taala nee na kaana annaasu ummatan waxidatan fa bacasa allahu annabiyina mubashirina wa mundirin wa anzala macahum alkitaaba bilxaqi li yaxkuma bayna annaasi fi ma ixtalafu fiih loolu sunu borom tabaraka wa taala moom la wax balaay ja jeex ñoom ñépp nit ñi wenn xeet lañ woon nekkoon ci seen diinay baay aadama alayhi salaatu wassalaam mooy aadama ba mu fi nekk ak sët yi ñëw ci seen ginnaawam ba mat junni at ñoom ñëpp ci wenn xeet lañ nekkoon mooy nekk ci diine lislaam am tawxiid daawuñ bokkale yàlla jalla wa ala ginnaaw bi tàqali koo amee nag ci la yàlla yónni yonente yi ñu ñëw di bigri ko xuppe yónni leen jox leen ay téere ngir ñu leeral nit ñi li nga xam dañ caa juyoo ba àtte ci loolu mooy mission bi yonente yi kon li dalay jàngal ci ne nit ñëpp ci lislaam diine lislaam ji tàqalikoo doonut loo xam ne lu ci cosaan la lu ci cosaanoo la te loolu lay dëggal loola mooy tafsiru Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi muy tafsir laaya ji di ko ibnu Jarir mi Tabari indee ci tafsiram day wax ne kaana bayna aadama wa nuuhin ashratu qurunin ala al lii la ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax nee nit ñi day ci diggante Adam ak Nuux diggante Adam ak Nuux nee na fukki seekal jaar na fi fukki seekal maanaam junni at ñoom ñëpp ci lislaam lañ nekkoon kenn musu caa bokkaale suñ borom jalla wa ala ginnaaw bi demee ba ci jamonoy nuuxin nag ci la bokkaale am yàlla yónni nuuxin alayhi salaatu wasalaam ngir mu ñëw saafara euh, problème bu ñàng bu bon boobu te moo di bokkaale loolu ibnu jarir bi tabari indi na ko ci tafsiram kadhalika alxaakim ca mustadrak ca almustadrak itam génne na ko wax ne saxiixun ala sharti albuxaari Cheikh Nasiruddin al-Albani itam ci taxdiiru saajid min min ittixaadi alquburi masaajid wéeral na ko fa itam te xam ngeen ci maanaam athar yi nga xam ne dañ koy jox xukmu rafu mooy tafsir saxaabi tafsir ab saxaabi ab saxaabi firi ab aya ci anam yi firin woo xam ne da ngay ni lii moom laay ji mënut a tekk lu dul wala mu indi firin ko firin woo xam ne da ngay yëg ne lii la shakka ci ne bu amutoon doo mën a dégg laaya ji firin wu mel noonu wala firi boobu dañ koy jox xukmu rafu day mel ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa wax la ndax lii Ibnu Abbas wax radiyallahu taala anhuma laa yuqaalu min qibali ra'yi kenn mënu koo wax ci xalaat Ibnu Abbas mënu koo wax ci xalaat ko ba xam ko ta def lu ci am xelam ba mën koo xam radiyallahu taala anhuma kon lii tafsir bi day tax a wàcc waaye koo xam ne alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ndax saxaabi yi di waxee ci ay bànneex lu jar a bàyyi xel la te tafsiru al tafsirul qur'aan ñaari xaaj la tafsirul qur'aani ah, bilma'suur wa tafsiirul qur'aani birra'yi tafsiirul qur'aani bilma'suur mooy tafsiirul qur'aani bilqur'aan wa tafsiirul qur'aani bissunna wa tafsiirul qur'aani bi qaw bi aqwaali saxaabati wattaabi'iina wa man ba'dahum loolu mooy tafsir mooy tafsiru bilma'suur te tafsiru ibnu Abbaas radiyallaahu ta'aalaa anhumaa daa bokk ci tafsir yi gën a wér ci tafsir yi ndax yàlla Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko ñaanaloon allahumma faqqihhu fi ddiin wa 'allimhu ta'wiil te mooy tafsirul qur'aan yàlla nga ko xam loo nit ñi firi alquran moo tax mooy xabru hadihi al umma xeet wi seen kàng fóore mooy abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma kon lii mooy li wér nit ñëpp li muy jàngal fii mooy ñoom ñëpp ci lislaam lañ nekkoon boo waxee lislaam nag ñu bëree bëri ba naan la ci lislaam nekk waaye kenn ku nekk am nga sa lislaam yi bopp am nga sa tariqa bopp boo xamee ne fa ngay yow na ngay jaamoo ca lislaam ca tarixe boobu cam ko tënk kon loolu moom taxul ñuy wax ay lislaam ju bees tàq joo xam ne benn tarixa tënk ko da ko la ko tënk mooy la yàlla wax akub yonentam loolu lañ wax ne nit ñi lañ nekkoon seen diiney maam jooji moo tax al imaam al qaxtaani lan la wax wa ulul nubuwati wal huda ma minhum ahadun yahudiyun wala nasrani bal muslimuuna wa muminuuna bi rabbihim xunafaau fi l israari wal ilaani yonente yépp ñoom ñépp ay ay jullit lañ kenn du nekkuñ nekku ci ay juif wala ay chrétien ak catholique ak protestant ñoom ñëpp ay jullit lañ woon moo tax yonent bi alayhi la wax nahnu ma'ashiru al-anbiya'i ikhwatun li'allaat shara'i'uhum shatta wa diinuhum waahid maanaam aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam ñun yonent ñoo bokk benn baay xam ñoo ne baay moom doom yëpp ci moom lañuy ñuy jóge maanaam ñoom seen diina benn la yaay nag mooy bari ay yaay nag moom yaay yi nag mën nañoo wute doom yi mën nañoo wute ci a yaay yu ci ay yaay yañ jóge waaye seen baay moom benn lay doon kon yonente yi maanaam seeni sharia mooy yoonal gi ñuy yoonal atte yi mën nañoo wute waaye nag moom lay cosaan atte mooy diine ja te mooy tawxiid ja kooku benn lañ ci defe naa ne leer nañ mbokk jullit yi loolu im na ibnu jarir ibnu ibnu kasir lënkal ci tafsirul qur'aanil aziim ba muy tafsir maanaam bima stuxfidu min kitaabillahi wa kaanu alayhi shuhada laaya jooju kon defe naa ne kon loolu mbokk jullit yi defe naa ne lu lu leer naa ñi la wa kayfa yuxakkimuunaka wa indahum at-tawraatu fiihaa xukmu llahi summa yatawallawna min ba'di daalika wa maa ulaa'ika bil-mu'miniin innaa anzalnaa at-tawraata fiihaa hudan wa nuur yaxkumu bihaa an-nabiyyuuna allaziina aslamuu lillaziina haaduu war-rabbaaniyyuuna wal-ahbaaru bima stuhfizu min kitaabillahi wa kaanu alayhi shuhadaa kon defe naa ne kon loolu leer na moo tax al-allaamatu ibnul qayyim ci masa ci ighaasatul lahfaan min masaa'idi shaytaan day wax ne wa haadaa huwal qawlu saxiixu fil aaya nee na tafsir bi gën a wér ci laaya ji mooy tafsiru ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma kon nit ñi ànd ci tawxiid loolu mooy cosaanu mbindeef yépp ba yàlla sàkkee Aadama alayhi salaatu wa salaam ba bokkaale di tàbbi ci xeet wi ca jamono yonente yàlla nu xen ci aw nitam alayhi salaatu wasalaam loolu mbokk julli ci da bàyyi xel loolu nag amut benn fénqaloo ak li yàlla wax ne walaw shaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan waahidatan mukk li suñ borom tabaaraka wax ne suñ borom jalla wa ala bu ko day def ñi ñu bokk wenn xeet nit ñi da leen def ñu bokk wenn xeet da leen nekk da def ñu ñu nekk wenn xeet nekk ci benn diine nekk ci benn yoon waaye duñ masa dañ ci di jiyoo lu dul ku yàlla yërëm loola boo demee ci tafsiru imaamil mufassirin ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi day wax ne yàlla bu ko sooboon mu def leen ñoom ñëpp ñu nekk ci benn diine maanaam ñu nekk mu def leen ñu ay jullit nekk ci benn diine waaye nag duñ dañ di juyoo loolu yàllaa ko wax loolu nag ajuwur ci li nga xamee ne si nii moo di lan mooy lu aju ci wàllu al irada al shar'iyya ad diiniya waaye mi ngi aju ci al irada al kawniya al qadariya loolu kon lu jar a bàyyi xel al irada al kawniya la ndax iraada al iraadatu iraadatu iraadatullahi iraadataani al iraadatu sharciya ad diiniya wal iraadatu al kawniya at taqdiriya nammeel goo xam ne dafa aju ci sharia ak nammeel gu aju ci wàllu dogal akuk amal kon loola foofu lañ koy déggee duñ jiyoo duñ masa dañ ji juyoo loolu tekkiwul ci ne mukk yàlla daa bëgg ci diine ji doomu aadama yi ji juyoo yàlla lam dogal ci diineem ji lam ci bëgg mooy nit ñi ànd nekk benn moo ko wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu hablullahi ñii ne mooy lislaam ñii de moo di sunna ñii de moo waaye loolu la ñuy wax ne mooy tafsiru bil misaal yépp mën na cee dugg mooyaa ñu leen ci buumu yàlla gi mooy lislaam mooy alquran mooy sunna lépp nga ci biir kon juyoo ci biir diine ji suñ borom bu su koo bëgg bal da koo ŋàññi da koo ŋàññi loolu kon mbokk julli bi jara bàyyi xel inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shi'a lasta minhum fi shay wala takunu min almushrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu shi'a kon diine ji suñ borom tabaaraka taala dafay araamal dafa ŋàññi ñu ci tàqaliko kon loolu moom mosu koo bëgg ci diine ji waaye nag ba muy amal ci dogalam ak ci ba muy amal ci mbir yi moom ko mën na faa namm ak tàqalikoo parce que cause ya tax nit di tàqalikoo xamoon na nit ñi danañ ca jaar moo tax mu teg dogal yooyee ci sabab ya moo tax nit ñi duñ dañ di tàqalikoo ñenn ñi sax dañ ko firee moo di nit ñi duñ tàqalikoo duñ dañ di tàqalikoo ay di ci ay diine yu wuute ñi ay yahud la ñuy doon ñi ay nasaara ñi ay majuus ñi ay jullit sax nag moo tax ñeen yàlla wala dañuy tàqalikoo mooy ñi ay yahud ñi ay nasaara ñi ay majuus suñ borom tabaaraka taala nag da caa génne ña yàlla yërëm te di waa ngëm yàlla waa jullit ñi ñi ngëm yàlla dëgg dëgg ñooñu bokkuñ ci kon amul séparation mukk ak lële jàpp ne mukk borom bi tabaaraka taala lii mu wax ni daf ko bëgg déedéet waaye réalité la maanaam dafay nettali borom bi jalla wala day nettali li am te amee ci ab dogalam waaye waxut jàkkiwul mukk ci ne loolu daf koo santaane nit ñi daa bëgg ñu tàqalikoo ci biir diine ci loolu lu jar a bàyyi xel la kon nit ñi euh, borom bi tabaaraka wa taala dañuy tàqalikoo dañuy tàqalikoo loola dafa doon loo xamee ne su suñ borom tabaaraka taala seenu mbind ci loolu la aju tey tàqalikoo nekku ci diine diine ji dong ndax bu dee ci lislaam ak wuute ak ak juyoo ci yenn ci ay mbir ci biir lislaam loolu sax ay nit dañuy juyooloo dañuy nekk ci biir lislaam am na xeeti juyooloo goo xamee ne si nii du indi ak tàqaliko jër bàyyi xel la mais ak juyoo la ak guute moom daa mun daa da loo xamee ne si ne fitra la ci doomu aadama yi waaye nag tàqalikoo ci biir diine ji nga xam ne kenn ku nekk dafa am nooy def ci biir lislaam kenn ku nekk daa am nooy defee daa am nooy jaamoo yàlla loola moom doomu aadama yi du caagee ne seen nature la déedéet waaye dafa doon feebar boo xamee ne si nii ñoo ko def ci seen boppu ba tax kenn ku nekk am nooy jaamoo yàlla maa jiyoo nag ci yenn ci ay position wala jiyoo ci ay mbir yoo xamee ne yu mënta ñàkk la wala jëmmi jiyoo rek natiiri jiyoo mënta ñàkk waaye nag tàqalikoo ci biir diina ji loolu moom beneen mbir la boo xamee ne si nii boo ko tag laaya ji wax ndax tàqalikoo moom te mooy kenn ku nekk am nooy jaamoo yàlla ci biir lislaam loolu moo ko julli ji dafa bokk ci li nga xam ne mooy diine ci lu jot a bàyyi xel moo tax kon ci tombub ñaareel bi loola moo koy indi te moo di daa bokk ci su suñu borom tabaraka wa taala mooy mu yónni mu yónni ci ab yónnante jox ko ab leetar boo xam ne dafa nekk leetaru général général nga xam ne mboolem jinne yi nit ñi ñu ngi ci ñu ngi ci biir mboolem jinne yi ak nit ñi ñu ngi ci biir loolu jar a bàyyi xel la ba noppi digal leen ñu ànd ci risaala boobu yi ñu dëppoo nekk ci risaala bi dëppoo ji tege ci ànd ànd booloo daa di déggoo takkook mbooloom ñi nekk ci benn metot waaye tamit daa di mën a gàttanu mën a yanu benn objectif te mooy jaamu yàlla ci kaw suuf jottali diineem ji jaamu yàlla ci làmp bu yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi looloo tax tàqalikoo du mën a am fépp fépp foo xamee ne jàpp tàqali ko war na mën jaar rek kooka moom dañ koy sakk niki noonu itam ak juyooloo du am yàq yitam du am ci kaw suuf bu booloo gi amoon ndax képp koo xamee ne xam nga luy diine l'islam dëgg-dëgg nga nekk ci kooku da ngay ànd ak sago da ngay ànd ak dégg bu gis bu gisiin mooy am xam-xam loolu nag bu ko ñu baree bu ko juri ñëpp defoon dañuy nekk benn su ko defee lan mooy am euh, te mooy mooy lan dundal kaw suuf si ci jaamu sunu borom tabaaraka taala moom dong da bañ koo bokkaale ndax kat boo xoolee tomb bi njëkk nga xam ne mooy tax ñu mën a ànd moo di wéetal suñu borom jalla waala loolu kon jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax diine ji daa ci la tax la mën a lay takkoog moom nga xam du ma sa tàqalikoog moom bu nee diine ji mooy ànd nekk mbooloo nekk benn kenn mënta object appliquer diine ji ni ko yàlla bëggee te fekk ànd amut loolu moom lu jar bàyyi xel la moo tax ja daal di dikk ci sharia yëpp nag diine yëpp ñoo ànd moo tax ña jàpp ne diine ji di yonente yi seen seenu ànd ci tawhid dong la déedéet seen diine ji ci ci cosaanu diine rek ci lañ ànd waaye sharaa'ix yi dañ ciy wute déedéet du lépp de maanaam usulu sharaa'ix ñoom duñ ci juyoo lu mel ne booloo mosoo gis benn yonente bu ñëw di di digle ak tàqaliko loolu musta am mboolem yonente yi jiitu woon seen sharaa'ix ñëpp dañoo jàppee maanaam li nga xamee ne moo di mbooloo te mooy amuk mbooloo mu gëm yàlla moo xam ci aju jaamu yàlla ci ay jëflanteeg loola dafa doon loo xamee ne objectif la seen seen source la moo tax daa bokk ci source diina ji mooy ànd nekk mbooloo nekk benn ta loolu ci source diina ji la képp ku ci juyoo kooku da ngay nekk ci biddaa man ngaa génn ci lislaam sax nasalullah alaafiya loolu mbokk jullit yi lu jar a jar a bàyyi la moo tax mboolem diina ji dafa ñëw ci soññee kon ndax mbokk jullit yi tàqalikoo musiba la tàqalikoo boobu nag la shakk ci ne nii mu nekkeelu lu danger moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ci wax watandikuloo aw xeetam ñu bañ caataab bi looloo tax nag la shakk ci ne xadis bii daal di ñëw euh, loolu mu ñu yóbbu ci tomb bu mujj bi nga xam ne daanaka tënk la doon rek ginnaaw nag tàqalikoo dañ koo tere a ah, alayhi salaatu wasalaam wax na ko loolu nag la ñuy jàngat ci xadis boobu yi mu ko waxee ndax xadis boobu daa nekk lu wér wala nekkul lu wér te laa shakk ci ne ku gis jullit ñi niñ dàqalikoo ak kenn ku nekk fa ngay féete da ngay yëg ne xadis bii même buñ la waxutoon ne wér na sax yow sa jëm bopp yow waroo ko weddi parce que réalité sax def ko wane nag dina ànd ak nag nekk gi nekk loo xam ne lu wér la xadisul iftiraq mooy xadis bi wax ci wàllu tàqalikoo buñ koy jàngat ba xam wér na wérul ak li muy tekki dañuy wax ne xadisul iftiraq euh, la shakka ci ne mën naa ñëw ci anam yi nga xam ne ci lañuy ñuy tëjee ba suñ jon yàlla yi ba ci ba jotaay bii di ñëw insha allah xadisul iftiraaq ci anam yi lay dikkee am na ci ay yoon yoo xam ne dafa nekk xadis xadis yu wér xadisul iftiraaq am na yoon yu mu yoo xam ne daa nekk lu wér kenn du ci jeexi jaaxa am na ci yoon yu mu jaar yoo xam ne daa nekk yu rafet mu nes ta koo bàyyi mu jàll am na ci yoon yu mu jaar yoo xam ne daa wéré nekkul lu wér waaye nag xëy na ñàkk wéradi googu wéradi googu xëy na naa man nees na ko nangu waaye am na ci yoon yu mu yoo xam ne dañ ko fenal yonent lu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nekkul yu wér te loolu buñ koy wax dañ naan la anam gu njëkk gi mooy texte bi daa ñëw waaye waxut ne dàqalikoo bi am na waaye nag daa am ñu koy ñu alko mooy daa wax ne dàqalikoo dana am rek aha nga xamee ne dafay leeral rek ci ne xeet wi danañ tàqalikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett anamuk ñaareel gi mooy dafay ñëw di wax ne xeet bi danañ tàqalikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay kuréel benn moo ci mucc ñëpp dañuy alku loolu ñëw loolu ñëw na ci loola asxaabu sunan ña ko ca génne mooy Abu Daawud aha danañ ci ñëw incha allah anamu ñetteel gi mooy xadis bi ñëw ci di wane ne xeer bi danañ tàqalikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett ña cay alku mooy ñan mooy az-zanadiqa ña ca des ñëpp dañuy mucc loola moom anam googi dañ koo fenal yonente bi alayhi salatu wasalaam du lu wér ñaari anam yële nag jàll moom la war a lijjanti ci anam gii di ñëw bu dee bii des na ko leera ci bii di ñëw waaye yële moo ñu tax a jub moom daa wérut bi wax ne xeer bi danañ tàqalikoo ba agsi ba ci juróom-ñett juróom-ñaar fukki ak ñett benn moo cay dem sawara te mooy az-zanadiqa mooy nafiq yi ñu des ñëpp dañuy mucc boobu moom dañ ko fenal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon lii tënk woon ci xadis bi nim ñëwee waaye nag kañ la jàngal bi ab mooy ci jotaay bii di ñëw di ñaan borom bi tabaaraka taala mu defal ñu dégg ak topp te mucc musal ñu ci tàqalikoo euh, jotaay yi dina ñëw incha allah ak seen ak leeral xadis bi